a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati aali imraan kon ñu ñëwaat fi nga xamante ne nii moom la ñu yemoon ci tënk li nga xamante ne nii mooy xare bi nga xam ne moom la ñu war a gis insha allahu taala ca laaye yi ñu war a gis di ko nettali muy ghazwat Uhud kon nag ginnaaw gisoon nañ ci jotaay bi weesu kañ la tàmm fa mooy Uhud nan la fan la tur bi jóge ak lan moo tax ñu tudde ko waaye tamit mooy xare bi lan moo tax ñu tudde ko noonu rek waaye gisoon nañ ban weer la am ban at ban weer ak ban bés sax loolu kon ca bésub samedi ba ak li ko waral li ko waral nag fa la ñemoon doon wax ne keroog bi nga xamante ne nii kuffaaru Qurayshin ci lañ leen gañe keroog Badar ñi nga xam ne ay ñi nga xam ne ñoo ci deele woon ñu bari ñoom ñoo def délégation gis ci kilifaay Quraysh bu mag bi fi nekk léegi di Abu moom nag bi ñëwee ñu ne ko nag yow Abu Sufyan ah ibn Harb yow de la ñuy waxal léegi nag ne ñun daal xam nga lan lañ bëggoon ne yow daal yéen léegi bi ñee gis Abu Sufyan ak ñi nga xamante ne ñoo amoon surtout am alal du bari ci caravane boo bëli nga xam ne moom la Abu Sufyan amoon léegi nag ñu daal di ñëw nag daal di leen def délégation ñoom dajale Abu Sufyan ak kilifa yi nga xam ne ak ñi aroon alal ju bari ci biir màng ñi njëgg moo ci caravane boo ñu ne leen yéen mbooloom Quraysh yëgu ngeen fa yéen yéen a gën a yëg te xam ngeen te umpulawu leen mooy lu metti li ñu dal kene Seydina Muhammad de wax naa la ñoom nag du ñu wax Seydina Muhammad moom ñu naan inna Muhammadan qad watarakum ne Muhammad de sallallahu alayhi wa sallam daal dina leen di dog daal bu doon benn buum la ñu ñun ñëpp dafa mel ni moo ñu dog nañu ba pare rey ñi gënoon ci ay waaye and fan la ñuy ameeti abul hakam boroom xalaat yu rafet yi fan la ñuy amee kilifa gu toll ne uqbat ibn abi mu'ayt shaybat ibn rabi'a utbat ibn rabi'a abul baxtar ibn hisham waay waay boroom boroom jikko yu rafet yoo yooyale umayyatum na xalaf waay waay fan lañ leen di jëlee moom daray nañu gën ci ñeen la crème de Quraysh la faat yéen yëm ngeen ko kon nag liñ leen di ñaan ñun ñii nga xam ne ñoo ci gën a deelee mooy daal dimbali leen ñu li nga xamante ne mooy alal ji ngeen di amee ci seen marchandise mi bu ngeen ko jaayee dañoo bëgg daal ca ma ca commerce mooy ci bénéfice ba ngeen defal ñu ci loo xamante ne nii moom daal la ñuy dajale mën a dem na xareek moom beneen xare boo xam ne dañuy jël suñu revanche fayu li nga xamante ne nii mooy mbejum kanam mim ñu dóor dee léegi nag bi nga xamante ne nii nag loolu la wax nag ne nag gaa yi ne ko ne ñoom Abu Sufyan amaana bu ko defee bu ngeen ñu dimbalee seen alal ji ngeen am ci bénéfice yu seen seen commerce boo bële amaana ñu daal di jël li nga xam ne mooy suñu revanche bi nga xam ne liñ ñu teg fa Badar ñu fayu léegi nag gaa yi ne leen baax na nangu nañu léegi nag bi nga xamante ne nii nag noonu la mooy côté alal kon nag mu ngi noon gaa yi ñeneen pare nañu ngir jël ci suñu bénéfice ngir l'effort de guerre ngir mën a daal di dem jàmmarloowaat ak seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ci beneen xare lool benn sabab la loolu benn cause la beneen sabab mooy li nga xamante ne nii parce que Quraysh en boo fàttale ko depuis yeneen ci naan yi sax saam gàddaa yi mooy ne ñoom seen yoon yi ñuy jaar ngir di mën a uti ay marchandises du commerce que jënd ka jaay daal deetul nekk ci sécurité nekk wóoratul. parce que lan Medina la ñuy jaar di dem Sham te Sham lañ ëppoon lu ñu doon dem Yaman moom doon nañ fa dem mais pas bariwul noonu Sham moo gënoon a ndox sauf que Sham bu ñu fa doon dem il faut ñu jaar Médina léegi nag ba ñuy buy jaar seen Médina googu dépp yonent bi alei salaatu salaam daal di gàddaay yi suñu borom jox ko ci ndigal ci suuratul Fath comme ni ñu suuratul Hajj bim naan udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna na ala nasrihim la qadir boo bëri comme ni ñu ko gisawoon ne jox nañu li nga xamante ne mooy ndigal ñi nga xamante ne nii ñoom yu na dañu leen di xeex di leen duma bi leen xoñoñal di leen bunduxatal génn leen dëkk bi ñooñu noonu suñu borom jox na leen digal ñu daal di fayu léegi nag boo déppi yoobu ci la yonent mi alayhi salaatu salaam doon yónni sariya yi bu Seydina Hamza gisoon nañ ak Ubayda Ubayda la ak yi nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy Ibn Abdil mooy Ibn Ibnul Muttalib wa Ubayda voilà Ubayda Ubayda Ubayda ibn Abdil Muttalib ibn al-Harith Ubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib voilà mu ngi noonu Ubayda laa bëggoon a wax moom moo ko raakooroon ak keroog bi Seydina Hamza ak Seydina Ali ak Seydina Ubayda ibn al-Harith voilà keroog Badar moom moomu moom gis ngeen seen sariya Seydina Sa'd ibn euh, Abi Waqqas waaye Yonent bi alayhi salaam ci boppam dem di leen kar ci abwaab wa tunaysirun loolu yépp gisoon nañ ne ñoom la doon kar ak waa Banu Damra ak gaa yoo yële Quraysh nag ni attention parce que rawatina ñun keroog Badar li ko ëndi la mooy suñu commerce bi moom la naroon a dal quoi suñu njëgg mu mag nii léegi ta laata uh, Uhud nii am dafa am benn sariya parce que waa Quraysh bon manuñoo toog depuis Badar quand même ba léegi te duñu commerce bu ñu dem Sham niñ doon def ñu xam ne comme que Médina wóoratul mënatuñ faa jaar ñu ne léegi dañuy jaar côté Irak te gis nga yow loolu ñi jàng économie wala sax ña jarul sax jàng économie ah non da xam rek yow boo yeewoo tuuti xam lii xam ne loolu day gën a cher yow buñ la nee yoon bi comme ñu ne nañ jël exemple bu seen comme ñu ne sawaay moom mooy mooy ñun dañuy jóge fii Dakar xoolal rek dañuy jóge Dakar di dem Casamance ngir uddi fa marché bi mais dañuy jaar biir Gambie mooy mooy bi bi mooy ci pont boobu seen xaw ma Farafenni xaw ma bu budul loolu ngeen jéggal ma parce que man xaw ma ci dara en tout cas daal mooy bat bi gars yi doon jaar léegi xam nga ne foofu moo gën a yomb léegi mooy ñu doon jaar foofu waa Gambie nangu bay def fa pont xam ne léegi sa amatul taxaw duwaan da ngeen di ñëw direct jàll léegi yéen loolu ngeen dem nag ba fa jaar ndax te tere nañ léegi nag nan la ñuy def ngir dem Casamance ñu war a wiiri jaar Tambacounda xam nga loolu day gën gudd loolu xam nga ne ci wàllu dépense mooy fay passe nga doon fay day gën a cher parce que yoon wi daa gën a gudd bu ko defee yooyu jaaykat yi dañ koy répercuter teg ko ci marchandise bi affaire yi gën a léegi nag waa Quraysh bi nga xam ne ci lañ ne Medina wóoru ñuy jaar Irak te yow ku gis carte bi xam ne boo jógee Makka sa waay war a dem Sham xam ne route tout droit la nga jàll boo dee Medina ngay jaar yëpp ñoom nag mënatuñ faa jaar ñu ne dañuy teggi dem ba Irak yaa ngi gis Irak saa waay mooy dañuy jaar ba te ñëw fële ba pare daal di jàddaat ngir dem Sham léegi loolu lañ doon def nag ndax loolu lañ mujj fañoon man de far bañ koy def. yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy yëg te kat boobu Abu Sufyaan ci boppam tamit lañ joxaatoon xal alal joo xam ne ay or yu bari gars yi ngir ñu dem daal di mu daal di dem jëndi marché bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy yëg yónni sayyidatuna sayyidina Zayd ibn Haritha ibn Sharahil radiyallahu anhum wa ardaahum léegi muy bàyyi sayyidina Usaama moom la yónni radiyallahu mu daal di ci ab armée mu daal dem kar njëgg moo mali Abu Sufyaan jii de te ñu doon jéem a teggi léegi nag ba nga xam ne fa lañ àgg fa mu ngi leen ñu ngi dab Abu Sufyaan ak njëgg karavaanu Quraysh bi ca Qarada mu nekk benn ndox boo xamante ni benn oasis bu nekk foofu foofule ca Najd ci estu Arabie saoudite léegi nag ba ba ay bi bi benn Sayyidina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu ak arme bi mu àndaloon aksi Abu Sufyaan dañu ne fes bàyyi fa alal ji nag or baat yooyu léegi nag ñu daal di dem ko daw rëcc ñoom ñu rëcc quoi mais alal yi Seydina Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhu daal di ciy teg loxo daal di ñëw indi lépp li nga xamante ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag Quraysh daal di waxaale këne gis nga nag en plus non seulement dañuy jël suñu revanche mais quand même trop c'est trop quoi non affaire bi ëpp na léegi mooy gis nga xare bii moom foog ñu xarewaat boo xam ne noo amul nekk fi ay petit xare ci xeex yu ndaw yooyu di jéem a kii non c'est fini quoi léegi dañuy dem raja xeleen biir Médina lañ jëmaa nekkul ñu sax ay Badar ak fii ci àll beeg non biir Médina la ñuy dem takk armée boo xam ne dañ leen fay fekk ray leen ba ñu jeex rayaate leen bu ko defee gis nga waxuma la dara suñu njëgg sax Médina la ñuy jaarati bu ñu leen rayee ba pare bu ko defee dootuñ xalaatati di ñu kar ñuy wax ñuy jaar fu sori fii daal mais trop c'est léegi nag waa Quraysh ne nag ah c'est bon léegi nag lii ci gàttal mooy yi nga xamante ne nii ñoo waral xare bi nga xamante ne nii moom la xare bi waa Quraysh bëgg a dugg di ghazwatu li nga xamante ne mooy Uhud léegi nag bi nga xam ne kon Quraysh am na eh, li tax li tax moom am na ko mooy ay raison yoo xam ne ci la mën teg wan lii moo tax mu génn di xare bi léegi nag bi nga xam ne nag ci la def noon léegi nag ñu jóg nag ngir nag war a taxawal nag xare bi nag nan lañ koy defee léegi nag Safwan ibn Umayya di Abu Umayya doomu Umayya na Xalaf bi radiyallahu anhu ndax moom mujj na tuub Safwaan mais mu gisoon nañ ko Xunayn moo yoroon mbubb moo moo aaloon yeneen ba lay saa sax mbubbu koŋ yu bari yi voilà léegi <laughs> moom mu daal di dem ci benn léegi rek mu commencé di def campagne médiatique voilà daal di dem gis benn poète ci poète yu mag yi yoo xamante ne nga xam ne jamono jooju poète yi ñooy équivalent tay tey journaliste yi ak les médias nga xamante ni gars buñ bëggee def ab ci ñoom la ñuy jaar gisoo George Bush ba nga xam ne ca 2003 ba muy kàcc kàccam yu mag yi naan ki nga xam ne mooy Irak Saddam daa yor ay bombe de destruction massive lañ jaar jaar ay ONU jaar ci médias yi ñu leen di wane direct yeeg indirect yi gars di wane naan ay enquête lañ def yuy wane ne voilà fii la Saddam daal di denc rahimahullah fee la denc bomb yu ya yu nga xam ne man na tas àdduna léegi mooy ci jaar ci médias yeeg yooyu journalistes yi nga gis ñu ñëw naan ay spécialistes ñii di wax naan c'est tellement grave c'est dangereux pour la sécurité mondial ak yooyu mooy gis nga loolu journaliste yi di taxaw poète le poète mooy taaxuraankat bi jamono yooyu jamono yonent ma lay sax sax ñoom ñoo yoroon rôle boobu média yeeg yoo yële ak grande kii de de de yi ñoom la woon léegi nag ci la Safwan ibn Umayya daal di dem gisi ki nga xam ne un le grand poète Abu Azza Amr ibn Abdillah al-Jumahi xam nga moom tuddoon nañ ko fan yële léegi nag moom Abu Azza mi yonent bi alayhi salaatu wasalaam Badar demoon na xare Badar ñu daal di koy jàpp daal di koy toroxal ba pare jàpp ko prisonnier yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa bokkoon ci ñi nga xam ne xam nga gisoon nañ Badar yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane woon bi nga xam ne ci la laaj avis wu jullit ñi lan ngeen xalaat laaj Seydina Omar alhamdulilah da seydna Abu Bakar seydna Umar ak seydna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ak ñi nga xam ne bon beneen riwaaya ak julli ñi en ñii daal laaj na leen lan ngeen xalaat ci prisonnier seydna Abu Bakar wax lim xalaat seydna Umar wax lim xalaat seydna Ali waxul seydna Abdurrahman Abdullah ibn Rawaha moo wax mais lim wax benn la radiyallahu anhuma léegi nag Abu Azza keroog bi ñee dañ léegi li ñuy def dañ leen di prisonniers yi dañuy jënd seen bopp joxe rançon ngir mën a rëcc ñeneen ñu bàyyi leen ñenn ñi dañuy jàngal ñi amul dañuy jàngal ay xale yu Medina ñu mën a bind mën a liir ñenn yi ñu def leen échange de prisonnier bu dee am na ñeneen ñi abu am na yoo xam ne dañ leen a libéré te dara xewul Abu Azmi nag ci la woon moom keroog yonente bi sallallahu alayhi wasallam gaa yi jënd seen bopp dafa ñëw na yonente bi sallallahu alayhi man de xam nga ne man kat damaa nekk koo xamante ne boroom alal boroom njaboot la ju sew laa te aw loxo sama loxo jotul sama gannaaw kon nag ah xéewale ma waaye kon libéré ma yonent ma saa saa ne ko dinaa la libéré waaye nag ci benn condition bul gisati kenn ku may xare nga koy jàppale dégg nga.